أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد kon incha allahu taala ñu continuer fi ñu yemoon ci chapitre cent quatre-vingt-cinq baabu fadlil wudu lenn luñ fàtte woon a wax ci chapitre bi bunt bi ci kitaabul fadaa'il al imaamu an-Nawawi rahimahullah sampul bunt bi ngir jàngale na la ñuy jàppe non ñu ngi ci buntu ngëneel yi mooy njàpp gi ñu xam euh, ci Riyaad bi wax nañ fi nu ñu koy defe ana naka ana lan mooy lenn ci ngëneel li nga xam ne moom la làmboo te ñu tukkee ci waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam looloo ko amal njariñ fi sampul bunt bi ngir wannu xadiis bi mu indi woon fële don laaya bi indiw ko ngir wane ne lii lañuy jàppe dëgg la aaya bi wax na dañuy jàppe waaye njariñ ya ca borom bi wax yuridullahu li yaj'ala la maa yuridullah maa yuridu llahu borom bi bëggul li yaj'ala mu def alaykum ci seen kaw min xarajin ci xat-xat walakin waaye yuridu lim namm mooy li yutahhirakum mu laabal leen waaye beneen leneen mooy wala yu timma ngir mu matal ni'matahu li nga xamante ne nii mooy xéewalam alaykum ci seen kaw la'allakum tashkurun bu ko defee ngeen sant loolu di wane ngëneel yi nekk ci njàpp loolu surtout moo tax imaam indi fi laay boobu mais du laay bu indi ngir wan ñu ne bu ngeen di jàpp nii ngeen di jàppe sinon bu doon lool la kon hadis ñoom Seydina Ousmane bi Seydina Ali Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhum dina fi indi seen hadis yooyu waaw di wane jàppal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais fii ngënee li la indi waaw loolu dañ ne woon baax na préciser <clears throat> ngir kenn di bañ xaar na lañuy jàppe te waxoon nañ ko fi topp ci Riyad bi waxoon nañ ko fi walillahi alhamdu waaw bañ doon wax naan euh, li li ci garaaw mooy jàpp ñépp koy def presque mooy ñi julli <laughs> voilà waaw tous les jours euh, loolu moonu jaay jàpp ne se banaal ba tax ne ñoom daal daanaka jarul a jàng waaw yow daal gis nga nit ñi jàpp nga jàpp noonu jàpp ba màggee noonu mais est-ce que man xam naa yonent bàyyi saa saam ci boppam mas nañ maa wax ni mu doon jàppe da ngay gis ku dund ba am ba faatu te du ko xam ci ñun waaw mais nag doon na jàpp <laughs> waaw loolu waxuñ ne jàppam baaxul waaye mooy loolu lépp day wone salaf yi ñoom seen façon gisin ak ñun amram na shahidtu amram na bil hasan mu daal di ba mu duggee ca abu barzat al aslami waaye laaj ko naka lu yoneen saasam doon julli al maktubaat waaye ñeneen ñi doon laaj ñi nga xam ne mooy eh, kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàppe ñooñu moom loolu da leen doon yitteel waaw ñoom salaf yooyu da leen doon yitteel alors que euh, bon ñun moom <laughs> waaw lii yàlla xam daal waaw lii yàlla xam daal maa la ko wax doy na waaw kon euh, loolu lu ama am solo la quoi waaw <laughs> waaw loolu salaf yi dañ doon laaj laaj yu mel noonu nga xamante ne shahidtu Amr ibn Abil Hasan waaw boobu la Amr ibn Abil Hasan Abdallah ibn Zayd la laaj mooy hadith Seydina Abdallah ibn Zayd bi tam nim ne ci Sahihayni si Amr ibn Yahya al nga xam ne ñoom ñi ñëpp ay mbokk lañ ñoom moo ne mu jële ci baayam muy Yahya al mu ne ànd naa Amr ibn Abil Hasan saala abdallah ibn zayd an wudu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw jàngale boobu sayna abdallah ibn zayd laaj jàngale njàppul yonent bi alayhi salaatu salaam ci laajte la jóge kon nag mu ngi noonu léegi nag mu des ginnaaw biñ gisee xadiisu sayna abu hurayra bi muy xadiis mille vingt-quatre junni ak ñaar fukk ak ñeent ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu taxriiju xadiis bi Euh, walillahi alhamdu wal minna ci lañ ko tàmbale woon gisaale taxriij bi mu jëlaloon ñu suñu waxtu yëpp ndax dafa nekk lu am am solo ndax xëccoo bi nga xam ne dinañ ko gis te bon junj nañ ko ci biir Abdullah ci jotaay bii ñu weesu diggante jumhurul ulama min akthar euh, al wa al ak mbooloo ci xanaabila yi Euh, euh, ak seen wàll ñoom d'un côté ak beneen côté bi mbooloo boo xam ne bariwuñ noonu ci xanafiya yi ak mbooloom daanaka ñu ëpp ci shafi'i yi ak lenn ci xanaa xanaabila yi euh, seen xëccoo ñoom beneen côté loolu dinañ ci ñëw lenn lañ bëggoon indi précision mooy bi ñuy wax ci ibnu Umar radiyallahu anhu asar biñ jële ci moom nga xam ne euh, borom musannaf al imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi moom moo ko euh, euh, solo muy asar boo xam ne bu wér la voilà bu wér la bi mu ne parce que moom ci Waki' la ko jële muy Waki' men an anil Umari an Naafi' an ibn Umar radiyallahu anhu annahu kaana rubbama balagha bil wudu'i ibtahu fi sayf voilà fi euh, mu ne <clears throat> noonu imaam euh, kii ne euh, alxaafis na xajar bi muy wax mu ne lool jële nañ ko ci ibnu omar ci sanad boo xam ne bu waax la voilà <laughs> parce que lool lool doon juju mooy sayyidna ibnu omar radiyallahu anhu dañ ne woon benn yoon lañ ko lañ ko lañ ko jële ci moom non lu benn yoon mooy mais suuf que moom par été la ko doon def mooy jamonoy tàngoor du tax boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ lañ moom lañ wax sànq muy maalikee yeeg ñu ànd ak ñoom rahmatullah alayhim ak xanafiya yi li ëpp ci xanafiya yi ak lenn ci xanaabila yi ñu ne ma ne loolu da ko doon def ngir ngir ngir seerlu waaw daa tàngoon parce que li ban jàpp nga gis boo xam ne dañ am jàpp goo xam ne dañ ne moom jàpp gi spécial goo xam ne saison bii kese lañ koy def loolu day wane ne kon kii am na li taxoon mu koy def kon Ibnu Umar bu jàppe woon noonu Euh, euh, léeg-léeg ci ci ci bi mooy jamonoy noor mu tàng muy jàpp léeg mu raxasoon ba ca poqataan ya loolu day wane ne loolu kon ngir seerlu la woon waaye defu ko woon parce que lii nii moom lu mu jëlee la ci yonent bi alayhi salaam te tamit loo xam ne lu ñu euh, lu mu wane ne lii da ko jële ci salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon loolu lu am am solo léegi nag mu des ginnaaw lool nag ñu war a dugg nag ci masala yi mooy premier masala ginnaaw gisoon nañ njàngat yi gisoon nañ njàngatu taxriij bi moo doon bi ci njëkk beneen bi ci tegu mooy euh, lëkkaale bi nga xam ne moom la bunt bi xadis bi al imam indi mooy xadis sayna ibn Umar euh, Abdallah ibn Amr non Abu Hurayra radiyallahu anhu fàtte nañ ko sax euh, fàttali kon al imam muy hadis 1024 dane woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alayhi kon hadis bii la mu ne woon wa an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna ummati dëgg-dëgg samaw xeet de yu daaw ne dees na leen woo yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ghurran ñu nekk ñoo xam dañuy pell ca seen xar kanam ya muhajjaliina seen euh, ciri jàpp ya ca des tànk yaag loxo ya daal di weex daal di tal euh, tell weex leer min athaaril wudu ci li nga xam ne mooy ci jeexitalu li nga xam ne mooy njàpp gi faman istata'a képp koo xam ne man nga minkum ci yéen an yutila mu gudd guddal ghurratahu ak pellam falyafal na ko def mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaamu al hafiz al bukhari na ko noon imam muslim bokk nañ ko solo imaamu imaamu Nawawi loolu yi benn précision mooy gis nga xam nga xadiis boo xoon nañ la imaamu Maalik soloo la ko te ci lañ gise woon ci ban circonstance ci yan condition ban xew-xew moo xewoon bi yeneen saa di wax xadiis bi waxoon nañ la dafa demoon ci maqbara yi mooy ci Baqi'ul Gharqad demoon ci cimetière yi ci almeer yi ba mu fa demee ci la doon wax naan wadittu law annana ra'ayna ikhwanuna ikhwanana loolu noon mu naan soppoon naa lool man yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw ba nuyoo voilà ne man de soppoon naa lool an qad ra'aynaa ixwaananaa ba saxaaba yi ne ko waaw awalasnaa ixwaanak yonent saa saa ñun duñu say mbokk xadiis boobu imaamu Nawawi xam nga mooy même cosaanu mooy mooy mooy mooy li li waraloon yonent saa saa wax xadiis bi. al imaamu an-Nawawi rahimahullah da ko indiwaat ci buntu bi daa jëlaat xadiis boobu indiwaat ko ci buntu bi fii buntu bii ñu nekk muy baabu fadlil wudu mooy xadiis mille vingt xadiis mille vingt neuf mooy li ni ko imaamu Maalik indee te imaam Muslim soloo ko noonu moom noonu la ko indee tam la ko indi riwaay imaam Muslim indiwaat ko fii mille vingt neuf waaw loolu benn précision la euh, euh, insha allahu taala boobaa nañ ne euh, xadiis bi nag mooy xadiis bële rek voilà ci yeneeni termes kon mu ngi noonu ak tamit loo xam ne Seydina Abu Hurayra fii euh, nu mu tudd fii nii ñu nekk waxul début hadis bi waaye fële moom wax na nan la yonent waaye saa ci yan circonstance ci yan xew-xew daal di la ko yonent saa waxoon moo tax saxaaba yu bari comme niñ la waxoon ñoom Seydina Ibn Mas'ud ñoom Seydina Hudayfa ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñeneen ak ñeneen ak ibn Umar ñoom sayyidna Abu Darda radiyallahu anhu ñoom ñëpp daal nañ koy solo ndax jaamoon xew-xew mooy bi yenn saa sam demee ci bàmmeel yi léegi ginnaaw loolu lépp kon mu des nag euh, njàngat yi kon lëkkaale bi suñu bunt bii di wax baabu fadlil wudu gëneelu njàpp imaam indil ñu xadis bi ngir wan ñun doy na ci ngëneelu njàpp këni aji jàpp ji fii ci àddina yawmal qiyaam nga xam ne féppay lëndëm waaw wa man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur <laughs> waaw la borom bi wax te suuratu nuur képp koo xam ne yàlla defalu la li nga xamante ni mooy nuur yow doo am leer ku mu defalul leer doo am leer kon yawmal qiyaam nag moo tax mu ne bés la boo xamante ne nii yawma taral mu'miniina wal mu'minaat nuuruhum yas'a bayna aydiihim wa bi aymaanihim yaquluuna rabbana atmim lana nuurana waghfir lana voilà bés ba nga xam ne yawmal qiyaama la taraa ngay gis al mu'miniina wal way ngëm yàlla yu góor yu jigéen yas'a nuuruhum seen leer gaa ngay daw nekk ci seen xar kanam yaa waaw seen kanam seen gannaaw ndax leer waaw waaw na nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim lu ñuy wax ñu nga naan rabbana eh suñu borom at mim lana nurana yal nag ñu mottalil suñu leer waaw kon loolu ca suuratul hadiid <laughs> dafa am solo kene kon leer foofu bésub lëndëm la waaw non boobu euh, kii la euh, euh, nu mu tudd euh, suuratul hadid moo moo beneen ñaan bi la non suuratul tahrim la lii waaw waaw yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm voilà bushrakumul yawm <laughs> voilà loolu suuratul hadiid la bushrakumul yawma jannaat tajri min tahtiha al-anhaar xaalidina fiiha zaalika al-fawzul aziim voilà moo tax keroog munaafiquuna yi boobaa dañ naan euh, bushraakumul yow ñu naan leen waay waay mbëggee leen waay mbëgte gi yéen nga mbëgte ñeen la leen tey mooy àjjana lay doon yoo xam ne day daw ca suufam al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa fi ngeen di béel fi ngeen di sax daalika lii daalika loolee huwal fawz mooy nga ñaay al azim bu màgg bi keroog nag li lay wan ne foofu day lëndëm munaafiquuna yi nga xam ne jàppoon nañ ne génn nañ ci borom bi waxoon na leen ah, ah, ne gaa yi yuxaadi'uuna Allah wa huwa xaadi'uhum waaw munaafiquuna yi jàpp nañ ne ñoom fii mu ne dañuy nax yàlla quoi <laughs> wal iyaazu billaah waaw borom bi nag mooy jëflanteeg ñoom comme seen façon jëflanteeg bu bon googee waaw mooy ñoom seen façon jëflante googee borom bi da di fay lu mel noonu. al jazaa'u min jinsil amal waaw waaw <laughs> waaye nag. moo tax mu a yuxaadi'uuna allaha walladiina aamanu wa maa yaxda'uuna illaa anfusahum wala anfusahum ñoom de nee na ñaa dañuy dañuy dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla nee nañ dañuy jéem a nax yàlla ak ñi yàlla di leen wan lu wuteeg li nekk seen biir ñoo réeréeg seen borom borom bi ne wa maa yaxda'uuna te ñoom xamuñ ne nekkuñ di tromper illaa anfusahum lu dul seen bopp. wa ma yashurun mais nag malheureusement al munafiqun al li géej gi riir waaw allahu akbar inna al allah wa huwa xaadi'uhum waaw suuratu nisaa naafiq yi dëgg-dëgg nee na ñooy dañuy nax yàlla <laughs> wa huwa borom bi nag mooy jëflanteeg ñoom seetaan leen ci maanu teem lañu la nga xam ne moom lañu yéene woon di ko def ak seen borom seen borom ci simaanu teen mu mu mu mu seetaan leen loolu dal leen moo tax keroog yowmal qiyaam dañuy agsi waaw bi nga xamante ne nii ci lañuy gis wëy ngëm yàlla yi seen leer ngay jolli naafiq yi xam ne ñoom amuñu dara tus ci leer yorutuñ ko léegi lan la ñuy wax suñu borom ne yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat lilladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba baynahum bisur lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walaakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaani hattaa jaa'a amrullahi wa gharrakum billahil gharuur falyawma laa yu'khadhu minkum fidya walaa minal laziina kafaruu ma'waakumun naar hiya mawlaakum wa bi'sal masiir. Allah. suuratul Hadiid bi mu waxee dañu waxoon sànq. yawma taral mu'minina wa mu'minat mu ne nag bés boobu nga xam ne liy wan foofu léppay lëndëm lu dul ku dikku rek leer te te dikk ak leer mooy que yàlla defaloon leer comme niñ ko waxee léegi suuratu nuur wa man lam yaj'alillahu lahu nuuran ma lahu min nuur allah ku yàlla defarut leer doo am leer de mu ne yow ma nag bés boobee ca lëndëm nga yàquwul way ngëm yàlla yi seen leer ya ñi ñi ñi ñi niitu sa seen leer ya keroog nag yaqulu dina wax al munaafiquuna yu mag yi wal munaafiqaatu ak naafiq yi nga xamante ne nii wal munaafiqaat voilà mu ne naafiq yi yu góor yeeg yu jigéen yi lan lañuy wax lilladiina ñuy wax lilladiina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla naan unzuruna waay waay xool leen ñu waay bu ko defee naqtabis ñu wàll waay min nuurikum ci seen leer gi waay. qiila ñu ne leen irji'u la lu tax ñuy wax lool parce que leer amul da waaw dafa lëndëm waaw moo tax ñu naan unzuruna di wax ña nga xam ne ci àddina dañ doon wane ne ànd da doon wane ne ñoo ànd waaw mu lëndëm këriis ñu naan xool leen ñu waay waaye ñu ngi leen di ñaan waay comme que ñoom dañ doon ànd ak ñoom ci àddina di wan ne seen mbokk yi lañ ay wëy ngëm yàlla lañ ñu ñëw foofu waaw di wax wëy ngëm yàlla yi naan unzuruna waay waaye xool leen ñu waaye xaar leen ñu ak xool leen ñu ndax bu ngeen leen xool bu ngeen ñu xoolee mu leer de naqtabis min nuurikum bu ko defee ñu wàll ci seen leer ba man cee amuk leer <laughs> di ci niit xëy la ñu dégg genn kàddu malaaka bu naan waaw ndax moom innahum an rabbihim yawma la mahjubun yéefir yi te yi borom bi nee na ay naa ay ay yéefir lañ bu këroogee yawmal qiyaam ca seen boroom dañ leen di yiir seen borom ba duñ gis seen borom voilà kon seen borom nekkul di nekkul di wax ak ñoom voilà nekkul di wax ak ñoom kii la ne leen waaw irji'u dellu loon waraakum seen seen gannaaw àddina gi ngeen jóge woon yi xam nga ironi la moom <laughs> waaw dee ba ñëw yow mal xiyaam gis lu ñàng war laa dal ñu naan la dellul àddina waay <laughs> waaw irji'u dellu leen waraakum te seen gannaaw mooy àddina ga ngeen jóge woon fal tamisu bu ko defee ngeen lamb foofu le te wut fa nuuraanu leer waaw ci noonu rek fa duru ba ñu daal di dóor baynahum seen diggante way ngëm yàlla yeeg naafiq yi suurin ci miir miir boo xam ne lahu baab bu am buntu la baatinuhu côté ba jullit ña nekk waaw di biir miir ba fële côté bële fii yër rahma bu yërmande yàlla kese fa ne waaw don leer ga <laughs> wazayiru kantaan ak la féeteeg naafiq yi moom min xibal yii foofale moom alazabu buggal ko moo nekk fa kanamam ñu nekk nag ca gannaaw miir ba di yuuxu di jël mbiru nit ñi naan yow naa duunawum di yuuxu naan waay waay ci ne yéen ñii ni yaram na ko maakum ndax ànduñu woon ak yéen te àddina doonuñoon ànd di dem jàkka ndax doonu ngeen ñu fam fekk ca jàkkaay léeg-léeg ndax doonu ñoon ànd di tabaskeendoo di woorandoo di defandoo yi nga xamante ne nii mbiru diine la alam na ma maakum ndax ànduñu woon ci yéen léeg-léeg sax ñu àndoon ci jihaad ja xaalu jullit ñi nekk fa lay dem di leen tontu way ngëm yàlla yi ne leen balaa ah kay waaye walaakinnakum fatantum anfusakum waaye yéen da ngeen a fitnaal seen bopp mooy da ngeen doon nekk ci loo xam ne gëmu ngeen ci woon dara waaw fitnaay weddi yàlla yéen a ngi tegoon wot bopp wa tarabbastum te li ngeen doon nekk ñun yépp borom bi xamal nañu ne yéen wuññil lañu seen xaal tey waaw yéen a ngi doon xaare seen mëbët yépp mooy lu ñaaw doon lu woon doon dal waaw léegi da ngeen doon nekk ñun information bu ngeen am ci ñun jox ko noon yi waaw bu dee caaxare la nga nekk escroc te nekk suñu biir ñu naan kilifa gi dëggatee yoo huis clos yépp mu fekki ko ndekk lépp loo xam ne moom lañ wax bu paree day wépp yónni noon bi ay ay ay ay information am ay jullit yoo xam ne noon bi bombardé na leen ndax naa naafiq bi nekk ci seen biir moom moo leen doon jox ay information naan leen réunion bi suba war nañoo daje bërëb sàngam te moom du fa nekk xam na waaw waaw bu ko defee ba ba ba ba kilifa yépp nekk fa noon bi bombardé foofu ñu faat leen waaw waaw mu ngi noonu addinaa leen leen ko jaraloon léegi baax na aywa dellu dem leen ngeen ànd ak ña ngeen àndaloon yéefér ya waaw yéefér ya leeroon naññ waaw waaw war tabtu ngeen amoon sikki sàkka gëmu ngeen woon dara ci li ngeen ne woon ci lislaam ak digub yàlla dara waxaratkumul amaani mu waroon leen nag seen mëbëtee waaw yéen a ngi doon mëbëtal waaw di mëbët rek waay waay waay naan buñ fi jógee waay waay jullit ñi buñ jeexee ci àddina bi ci France bi bu ko defee ñu happy waaw ci Sénégal gi ci Australie gi ci Nouvelle-Zélande gi ci nangam bi bu ko defee ñu xàppi quoi waaw wa gharratkum mu war leen al amaani seen mëbët yi la hatta ci noon ngeen newoon lii moo doon seen dund yéen seen dund dund eh, ku ñàkk personnalité la mooy lii dund la waaw hatta ba nga xam ne jaa a ci lay dikke amrullah mbirum yàlla mooy dee ak dekkee ak li nga xam ne mooy fay gii nga xam ne moom lañuy fay tey wa garrakum billahi al-gharur nag waroon na leen ci yàlla mi ngeen waroon a jaamu ngeen déglu iblis minal jinnati wan naas abaali say ci jinne ngin ñi waaw ñu leen di jay bu ngeen dajee hmm. waaw wa idha ila shayatinihim qalu inna ma'akum loolu ngeen doon wax bu ñu nekkee <laughs> ak seen saytaane yi nga xam ne ñoo bokk def mu mbon ñu naan ñun yéen xam ngeen ñun ñooy àndal quoi waaw. ah léegi nag ba nim mu jeexee kon loolu day wane ne ëllëg lëndëm gi am yawmal qiyaam doy na ngëneelu njàpp suñu boroom tabaaraka wa taala xamal ñu ci yoonu ci lam nañu yonentam alayhi salaatu wa salaam kene yud'awna um inna ummati waaw. samaw xeet man alayhi salaatu salaam yu taw na wala yu yatuuna wala yu taw na wala yu daaw na yawmal qiyaama taxawaay ba dañ leen di woo ñu présent waaw bayna ru'uusil xalaa'iq ñaari leen waaw ghurran <laughs> leer naññe waaw ca seen bërëbu jàppukaay ya ak seen xar kanam ya min aasaaril wuduu kon lii lëkkaale bi tax imam indi fii ngir jàpp quand ni mu amee solo waaw leer la ëllëg leeru àddina la waaye leeru alaaxira waaw waaw àddina moom bëtu nit ñi dañoo silmaxa ci lu baax ñu ëpp waaw walaakinna aktara an-naasi laa ya'lamuun waaw ñu bari ci nit ñi dañoo silmaxa ci mbaax waaw moo tax leeru peau claire lañ gën a xam waaw leeru xeesal ay jël say say diwukaay say toccamukaay di toccamu ko ñu naan daa leer di diwu jël sa diwu boo xam ne day leeral sa yaram nee en tànk que ku ñuul ndax amoo personnalité der bi la yàlla jox da nga koo xeeb waaw loolu lañ xam naan ah sawaay daa leer ñooñu xamuñ tus um leere leeru dara waaw dafa lëndëm waaw kon nag leer googu nag boo ci bëggee am yawmal qiyaam alayka bil wudu waaw ghurran muhajjalin léegi lool mooy lëkkaale bi léegi mu am yeneen i njàngat ci bien sûr ci hadis bi waxoon nañ la ne njàpp nekkul loo xam ne jagle la ngir suñu xeet bi te leeraloon nañ la ko te hadis bi ne sahih imaamul Bukhari na ko noon hadisu Jurayj bi loolu mooy hadis sayyidatu Saara bi doon wax Saara Euh, soxnaay Seydina Ibrahimul Xaliil keroog bi nga xam ne ci la ko saay saay ba nar a jege mu daal di jóg jàpp ñaan borom bi tabaaraka wa taala dafa jàppoon te du yonent te bokkul ci suñu xeet kon ñu xam ne njàpp du loo xam ne naka noon juree ji ar-raakibu juree ji mi nga xamante ne mooy prêtre ba moom itam loolu la defoon ñu xam ne kooku ci waa banu Israaïl kooku te du yonent donc tamit dañuy xam ne loolu kon doon nañ jàpp waaw suñu xeet. Ah, waxoon nañ la xadis saydna Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi waaye xadis boobu xadisun <laughs> da'if la kom li ñoom al imam al hafiz al Hajar wax hada wudu'i wa wudu'u al anbiya'i qabli waaw lii mooy samam njàpp yoneen saa sam wax ko ak njàpp sama yonent yi nga xam ne ñoo ma jiitu woon waaye wax nañ la ne njàpp googu noonu loolu xadis boobu wérul waaye yee doy na kon mooy ne euh, lenn li nga xam ne ku mel ni foog naa alxalimi voilà alxalimi yi ne la ak ñeneen ñoo xam ne dañuy wax ne jàpp jagleel li day wane jagleel suñu xeet la lool doy li nga xam ne mooy jagleel suñu xeet mooy alxurra mooy pell gi waaw kay noo tax yonent bay saasaam gisoon nañ bi ñuy gis euh, kii taxrij bi hadis euh, bi ci jotaay bi ñu génn waxuñu ko woon waaye moom ci boppam leeral nañu loolu Euh, euh, moom alayhi salaatu wassalaam que ne loolu pour ñun la pour xeetam la euh, moom alayhi salaatu wassalaam parce que imaam muslim rahmatullahi alayhi dafa solo kii mooy mooy même hadith bii foofu la ko dajale quoi voilà yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne. Seyna Abu Hurayra mi moo ko solo mu jaar ci Abu Hazim biñ gisoon euh, Salman al-Ashja'i biñ gisoon bii weesu euh, bi muy wax ne mooy même hadis bi ah bi mu ne taridu alayya ummati al-hawd wa ana azuudu an-naas anha kama yazuudu ar yazuudu rajul ibila ar-rajul an ibile mu ne nit ñi dañuy ñëw ak si ci sama euh, mbalka mu mag ma ah may may deg nit ñi di leen ci soril comme ni nga xam ne noonu la nit ki di sorile yenn gëléem yi nga xam ne gëléem yu bokkul ci ay gëléemam di daal di jege si eh, léegi xaaru ñu ne ko mais yaa nabiyallah ta'rifuna mais yeneen saa sax noonu ñuy xàmmeewe qaala na'am lakum siima laysat li ahadin ghayrikum waaw tariduuna allah allah mu ne ñu ne ko mais nag ñuy xàmmee mu ne waaw ndax yéen da ngeen am sima mooy sima mooy alaama mandarga waaw comme signe en français <laughs> waaw da ngeen am loo xam ne moo leen di ràññee sima laysat li ahadin ghayrakum ghayrikum nekkul pour kenn ci yeneen xeet yi ku wutee gi nekkul ci ñoom mooy la mu ne tari du na dangeen di ñëw di ngir naan si ca sama mbalka ma xurram muhajjalin waaw da ngeen di weex da ngeen di leer nañ waaw muhajjaliina ca seen xar kanam ya ngeen doon raxas bu ngeen di jàpp ak seen loxo ya ak seen tànke seen cëru njàpp ya min asaaril wudu ci jeexitalu jàpp gi ngeen doon def kon loolu mooy li nga xam ne mooy jagle xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam sinon njàpp moom lu ñu xamoon la da yonent yi dañ ko doon def seen xeet dañ ko doon def loollahu taala alam léegi euh, mu des bon yow njàpp nga wax bi njàpp la te xam nañ ne ñaari taxaara moo am taxaara maa i ak taxaara turaabiya am na luñ naan njàpp goo xam ne ci ndox lañ koy def am njàpp goo xam ne ci suuf la mooy laab goo xam ne ci suuf la mooy tiim waa léegi supposons nit koo xam ne moom masula jàpp ci àddinaam parce que mënula utiliser ndox tiim kafe la masa def waaw mais kooku day am leer ñu ne la bañ a am leer <laughs> bañ a am leer parce que tiim moo taxaw place li nga xam ne mooy njàpp banalam la te képp koo xam ne ngant gu sariya nangu moo tax la la sariya wax defoo defal defoo yow kooku dalay fay comme si da koo defoon ah. da nekkoon koo xamante ne da koo def te dara dalu la ah, waaw allahu akbar billahi yonent alayhi salatu wassalam moo ko wax waxoon na ne ne ah moom alayhi salatu wassalam te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi bu reene yaa ngir vatleku xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na mooy bi naa idaa saafara idaa marida al-abdu al-mu'min bu dee ne jaam bi nga xam ne way ngëm yàlla la dafa wokk dafa feebar waaw dafa feebar ba léegi nga xam ne moom boo lam doon def mënatu ko waaw lam doon def ci yiw ko waa léegi léegi affaire bi laaj bi mooy euh, est-ce que dañ koy fay aw saafara wala mu tukki ila marida abdul mu'min aw saafara kutiba lahu ma kaana ya'malu wa huwa sahihun muqim allah yonent bi alayhi salaatu salaam jaam bi nga xam ne jullit la bu dee ne dafa dafa dafa dafa dafa feebar wala bu tukki dañu koy bindal ci yool comme li nga xam ne moom lañ ko doon bindal ci yool fekk kon mu ngi ndesoon këram muqiim lool mooy aaj moo moo concerné ki nga xam dafa tukki ak beneen bi mooy muqiim foofu euh, euh, saxiixu mooy loolu mooy fekkoon mu wér waaw waaw mooy liñ ko doon fay ba mu wéree noonu lañ koy fay bu feebaree allo waaw waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la mooy waxoon loo waxoon naa la borom bee daq fay retraite <laughs> waaw wu borom bi moo daq fay retraite saway waaw jaam bi moom la mu doon def bu ko arrêté bu dee daa am ngànt tax waaw daa daa tukki yu bari yu mu doon def bu nee këram ci wàllu jaamu yàlla manu ko ah loolu borom bi euh, euh, euh, daf koy fay waaw kon loolu lu ama am solo la kon loolu day wan ne kon kii bu dee ngànt gi nga xam ne daa tax moom li ko teree jàpp mooy daa am ngànt bu yàlla nangu waaw bu yàlla nangu kooku noonu de bu dee jàpp looloo tax warula manula jàpp dundam yépp doloon tiim day am leer googu parce que tiim ji tamit ci boppam day masaa xarkanamam ak li nga xam ne mooy tenq yi ak ñi waa bu dee ñi nga xam dañ day dem ba ci mirfaqay ni coon ci allahu taala waaye dañ daan la même nga ne na boo xaara puusal affaire bi mu gën a def bu dee waajaloo xam ne même bu dee loolu bon faqidu tahur ay ne na ci ab ilal abat xam nga loolu yow man c'est man daanaka man man nañ ne manu la nekk mooy koo xam ne dafa ñàkk ndox te mënula tiim ndax gaa yi dañ koo fi moom mënula utiliser ndox waaye mënula utiliser nii xeer nii suuf nii leneen ngir tiim dundam yépp xam nga loolu daanaka c'est impossible ñu ne la même loolu bu amee yéene doon ko def day am leer boobu waaw waaw ndax innamal a'malu binniya waaw te day duggaat ci liñ waxoon boroom gànt li waaw kon nag loolu lu ama am solo la te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ci hadiis sayna Abu Dharr bi nekk sahihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj as-Sa'id at-Tayyib wadu'ul muslim ma'in wa in lam yajid al-ma'a 'ashara sinin yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne gis nga pàkk bu la waaw mooy laabu way ngëm yàlla gi mooy taxaw place ndox ma koy laabal wa in lam yajidil ma waaw même bu dee ne moom dajul li nga xamante ne mooy ndox ashra sinin waaw Allah même bu dee dajul ndox ashra sinin waaw fukki at waaw kon mu ngi noonu te loolu waxu ko parce mooy léegi waa bu bu dee nag euh, fukki at ya daa weesu moo dugg ci yeneen euh, kii ya kon bu boobaa daa war a ñu ne la déet du loolu <laughs> non daa tudd fukki at la at yi nag matee eh ya boobu leer kon ne nag bu boobaa ah na uti na na seeti leneen ah mais dootul dox dañ naan non du loolu <laughs> waaw loolu ma en plus mafhumul adadi eh, eh, laysa bi qawi eh, ci li gën a dëgër mooy mooy mafhum al adad yi nga xam ne chiffre buñ ko joxee la ngay dégg ca gannaaw loolu taxaw ñaar yoon waaw kon nag mu ngi noonale lool hadith sayna Abu Musa bi imaamul Bukhari moo ko solo ina marida abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman saxiixa kon léegi nag mu des dugg ci masala bi nga xam ne moo doon moo indi woon wax gi diggante jumhur ak shafi'i yi comme ñoom imaamu Nawawi ñoom imaam al al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mooy waa mais est loolu mooy itaala googu c'est permis mooy comme que xam ne waxu Abu Hurayra la radiyallahu anhu loolu loolu lañ nootaloon waaw waxoon nañ la li koy wane waa léegi est-ce loolu euh, euh, lu ñu war a def la dañ naan la loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute ku mel ni jumhuuru Hanafiya yi ñu bari ci ñoom Maliki yi moom mooy seen wax ak Hanaabila yi ëpp ci ñoom ñoom gisuñu ne dañoo war a di jàpp booy jàpp. booy raxas par exemple sa loxo am sa catu baaraam ba ci tontu bi foofu ngay yem amoo droit di ko dépasser non waroo ko dépasser ñoom c'est ça non kenn du ko def loolu du lu ñu yoonal kantaa lenn ci xanafiyey comme ni ko imaam al-Hafiz moom da ne waa ji lan lay waxe ci bii weesu dan lañu mën a bañal yi alors que shafi'iyyi ak yi ak ñu bari ci salaf <laughs> loolu lañ loolu lañ wax ne xanafiya yi quand même ko waxe noonu da ngay jàpp ne xanafiya yi loolooy seen mazhab mais loolu du seen mazhab ah. ñoom li gën a siiw ci ñoom mooy ne loolu waruñu ko def mais nag am na ci xanafiya yi ñoo xam ne dañu ne sii dañ koy def comme shafi'iyya yi naka noonu ci xanaabila yi am na ñoo xam ne dañu ne hee mashru'un kay mooy italatul ghurra mooy yow au lieu nga lem fi la fi nga xam ne aay biñ gisoon wamsahu bi ru'uusikum wa aydiikum boobale wa aydiyakum ilal mara wa arjulakum boobu ilal kàmba yi mooy boo ñëwee ci kàmb yi yow bu la neexee nga bañ faa des nga nga continuer ba ci yeel yi bul yem ci yi ngay raxas ba ci yeel yi bu dee maraafik yi nga jàppase ko ba ca doole ja wala ba ca poqataan ba wala ba ca mbagg ba waaw ñoom ñu ne loolu mën naa nekk léegi nag dinañ ñëw ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ne mën naa nekk léegi fan lay yem parce que dangay ngay yëkkati ba fan ba fan ba fan raxas ba fan bu dee loxo tontu bi di doole ji nga yem wala ba ci pokataan bi wala ba ci li nga xam ne mooy mag bi loolu dinañ ci ñëw seen biir lool ñoom concerné wul jumhuru shafi'iyya yi non ci jumhuru euh, hanafiyya yi maalikiyya yi maalikiyya yi yëpp ak euh, jumhuru hanabila yi loolu concerné wu leen waaye lenn ci hanafiyya yi ak shafi'iyya yi nga xam ne ak hanabila yi lenn ci hanabila yi li ne loolu mën naa nekk loolu ñoom seen biir la wax jooju am rawatina surtout ci ngiru imam ash-shafi'i kon kon aviango waa jumhur nag ñu ne leen léegi lan yéen li ngeen wax fu ngeen ko teg lan moo tax genn mbir moomu manu la nekk ñu ne ñun parce ñun dafa leer waaw mooy premièrement bala ñu fee sori mooy hadith bi comme ni ngeen ko leerale woon ci taxrib bi ci jotaay bii weesu mooy ne ñun dañoo gis ne hadith boobu fa man istata'a an yutila ghurratahu falyafal lool sayyidina Abu Hurayra boo ko waaw waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te leeral na ko